kon yonent mi aleyhi salaatu salaam ak saxaabaam yi gis nga bërëb yi ñu jaaroon distance boobu ñu jaar entre Médina ak kii euh, Tabuk nga xam ne ay distance yu sori la te mën a marloowaate ba ñu ñëw sax jàmbat ko ci mar gi leen dal mu ne wa qatan kon nag lii mooy wone ne yow bu dee amuñu lu ñu naan te wax nañ la ne naan moo prioritaire même boo yoree fas wala mbaam mbaam sëf laan wala nga yor ay gëléem wala ay xar yow benn bërigo moo la dese ci kër gi robinet tëj na ñaari fan a ngi robinet tëj na te gaa yi nee nañu wóorul ndax forage bi dañ koy defar te xamuñu kañ lay pare daa am pièce bu manqué à tout moment mën na ñëw waaye kenn xamul kañ lay ñëw trois jours ngi nag ndox amul benn bërigo fi ne yow doo fi nekk di jàppet jamais yéen ñépp ay tiim jamono yooyu da di tiim ba robinet yu ubbi wala ngeen di am ndox feneen même bu dee ne yow ndox mi dangaa war a jàpp gëléem gi war a naan wala fas wi war a naan wala xar wi war a naan wala war naan bu boobaa yow doo jàpp ah. ah non da ngay jël ndox mi nga jox ko nag wi moom mu naan yow nga tiim parce que yow li nga nar a def nii muy jàpp am na remplacement am na badal muy la muy tayam muy tiim tiim mën na ko remplacer waaw te dinañ ko gis ci xadis bi mu wax sànq fa xaytuma adrakat rajulan min ummati salaat fa indahu masjidu wa tahuur am na ci xadis beneen bu seyna abu zar bi waaw waaw bi mu naan nit ki as-sa'idu tayyibu ha tahuur wala tuhu ha tahuurul mu'min wa in lam yajidil maa'a ashra sinin fa ida wajada al ma falyattaqi llah wal yumis bihi basharata yonent alei saatu salaam ne as-sa'idu tayyib pàkk bu laab wadu'ul mu al mu'min mooy liy laabal laabu waayu li nga xam ne moom lay laabloo tahuurul mu'min moom la aji ngëm yàlla ji moom lay laabloo moo xam janaaba la am wala dafa mooy dafa toj gu ndaw la am mu war a jàpp mooy mu li waral mu war a julli taxaw comme julli taxaw te bala mu koo def fokk mu jàpp te ndox amu fi waaye am na pàkk bu làpp mu ne loolu doy na ko waaw loolu mooy li nga xam ne moom lay def mooy day nan nan la nekkee li koy laabal mooy day tiim waaw tahurul mu'min wa in lam yajidil ma même bu dee trouvé wul ndox ashra sinin dix nit ki bu toogoon dix ans amul ndox day tiim moom day tiim dix ans muy tiim waaw day tiim day tiim dix ans di tiim mu ne ashra sinin loolu nag tekkiwu ne waa léegi bu ëppoon dix ans nag bu doon onze ans nag bu boobaa kon day jeex dootul def dañ naan la noonoo léegi amul amul ma mafhum amul nga ne bon loolu kon mooy dix ans kon lu weesu dix ans kon dootoo ko mën a tee def déedéet loolu dalaa bëgg a wax fekk amoon ndox yow bu doon dangaa dund cinquante sept ans wala soixante dix ans nga toog cinquante ans yoo xam ne fa nga ne amul ndox amoon ndox te amoo possibilité am ko yow da ngay tiim cinquante ans voilà mu ne wa id kon ashra sinin wa in lam yajidil ma fekk même bu dee trouvéwul ndox ashra sinin dix ans waa ji day def lu dul tiim rek lay def waaye mu ne wa ida wajadal ma bu trouvé ndox nag falyattaqillah na ragal yàlla wal yumissa bihi basharata mooy nag na laal yaramam bi ak ndox mi mooy na ko utiliser ngir jàppaat loolu tax parce que xam nga nit bu tàmmee tiim wala tàmm xam nga tiim moo gën a simple moo gën a gàpp moo tax bàyyil ma waxu gaa yi naan tiim ak a jafe fan la jafe tiim lan moo ci jafe tiim lu ñu jafe dañuy jàpp sharia nga xam ne alxanafiyatu samha bu simple bi ñu ñu ñu naa ni ni dafa jafe dafa jafe lan moo ci jafe tiim lan moo ci jafe ah laal suuf masaa saxaar kanam ak say tenq mu jeex pare pare nga parce que yonent ba sallallahu alayhi wasallam moo ne innamaa kaana yakfiika moo wax Seydina euh, Ibn Sumayya Ammaar radiyallahu anhuma kënee dawayoon na la def nii laal suuf si nii xar kanam raay ha sa ñaari tenq tamit jeex na te benn dóor rek la dóor loolu kese la loolu moo loolu mu ne ko doy na la bu doon ne loolu doyul du ne ko wax doy na la te nag lu yonent bi la saa saam ne doy na loolu mooy li gën moo tax kantaali suñu ngir bi wax Maliki rahmatullah alayhi ne waaw ñun moom d'accord nañ mooy loxo yi tenq yi baax na doy na mais nag dañoo sopp nit ki muy def ba ci euh, concu bi même loolu noonu lële moo ko gën a dëgër parce que yooyu wéruñu même bu dee mooy li Shafi'i yeeg Hanafi yi wax mais loolu noonu dafa dëgërul mooy ne daa affaire bi lenn la boo defee saxar kanam ak say tenq mooy yow booy jàpp ba fi ngay kii rek te baaraam yi ngay kii xàll leen raay jaaral ni jeex na pare nga saxar kanam loolu pare nga nga jóg julli mooy nit ki bu tàmmee loolu xam nga loolu simple na waaw yor aw xeeru dënnoom rek teg waaw buñ nee nii rek mu raay jàpp mooy yooyu tamit mën nañ ci tiime ci li gën a dëgër te li imaam Ibnul Qayyim di wax nii malgré moom Hanbali la parce que Maalik euh, euh, bon Hanafi yeek euh, yi rahmatullah alayhi ñoom dañu ne man nañoo tiime lépp bon ci gàttal quoi pour pour pour pour rek tënk seen wax yi ci ñaari ñaari avis la sans dugg ci détail yu ñoom ku nekk vraiment ci détail bi mooy mën nga jël Hanafi yi rahmatullah alayhi ak maalikee yi rahmatullah ñoom dañu ne waa ji mooy mën nañu tiire tiime ci kullu ma sa'uda ala wajhil ard suuf mën nañ ko tiime mais mën nañu tiime lépp loo xam dafa jóg ci kaw suuf si ak yi nga xam ne ci suuf biir suuf si la nekk loolu mën nañ ci tiime ba mu des yenn yi nag am na yoo xam ne kenn mënu cee tiime waaw ay or yeeg génne or ci kiir si naan ñu tiim déedéet mooy da ngay tiim ak garab ak garab gu taxaw nga ne comme que feeñ na génn na ci kaw suuf si déedéet mais ay xeer moo tax xeer yi dañ koy mën a tiime mais pas mu nekk xeer boo xam ne dañ koo liggéey masnua xajara masnua su boo xam ne dañ koo defar pierre boo xam ne ki euh, entreprise bee di defar ay mool moo ko defar déedéet boobu doo ci tiime parce que loolu jógewul ci suuf dañ ko ñoo loolu dañ ko booy loxoy doomu aadamaa ko def mais xeeru dënnu voilà yesoo xeer yi nga xam ne ci asamaan si lay jóge ak xeer yi nga xam ne yu montagnes yi nekk ci suuf yeeg yooyu mën nga koo kii ak xeer yu sew yi mooy dangay gis foo xam ne da ngay ñëw eh, am na suuf yoo xam boo fa jaaree day amaale ay xeer yooyu yëpp nga cee tiim waaw alors que rawatina sha bu dee ñële Shafi'i yeeg Hanabila yi surtout rawatina Hanabila yi eh, Shafi'i yi mooy il faut affaire bi am pënd waaw mu suuf soo xam ne liñ naan la terre. loo xam ne dafa am euh, euh, day am day am day am kii poussière moo tax ñoom poussière moom même fu am poussière nii tëlu suuf mais comme ngelaw li mu ngelaw suuf si euh, poussière bi yëkkati suuf si yëkkati poussière mu dugg fii taq fii ci kaw tapi bi mu poussière ba bu ma ko laalee ma xool mu leer ma ne lii poussière suuf si la ñu ne lool mën nga cee tiim moo tax ñoom dañu ne lool la waaw ndax wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuhu lana tahura ñu ne kon day wane ne loolu taxsiis la waaw turba kon bu nee ard fële da ko roor wax mooy yeneen ma lay saab defal nañ ma suuf si loolu mooy ci kaw dëgg la day wane ne ci kaw suuf yëpp la mais bi mu nee wa turba turba mooy li nga xam ne mooy li ci kaw suuf si nga xam ne day amaale poussière looloo tax ñuy wax suuf su melul noonu nag taxul ñuy wax waaw kon boobu taxul ñuy wax mais waa waa jum waa ñeneen ñi xanafiye maalikee dañ ne zikru ba'd afraadil umumi la yuxassis tudd lenn benn particule benn ci loo xam ne lu général tekkiwul ne loolu da koy particulariser comme ni ngeen ko gisee yéen naan day par turba bi mu tudd da koy particulariser loolu duñu ci d'accord insha allah nag moo li gën dëgër mooy waxu mag ñi mooy xanafiya yeeg shafi'i eh, non xanafiya yeeg maliki te loolu imaam Ibnul Qayyim lii mu wax même bu dee moom xanbali la day jéng ci waxu maliki yi ak xanafiya yeeg maliki yi ndax dane wa minha bokk na liñ ciy jële jawaazu possibilité ak tayammum di tiim bir ramli ci suuf si nga xam ne dafa may xeer xeer yu sew yu toj yu comme comme suuf yi nga xam ne day amay xeer rek waaw fa inna nabiyya ndax yonent mi alayhi salaam wa ashaabu sahaaba mi qata'u ar-rimaala daal li nañuy yooyu mooy yi nga xam ne amaale xeer foofu am nay xeer waaw allati bayna al-madina wa yi nekk entre Medina ak Tabuk mënoo ne lépp saabal kese la non suuf kese la saabal kese kese déedéet déedéet ah walam yaxmilu maaha maahum turaban bila shakk te jëluñu suuf soo xam ne day am poussière ne boo ci dañ jële Medina fii ci loo xam ne amul sikki sàkk mu ne watil ka taloon mafaris Mu'tasha ay distance yu sori la désert bi mos nga xam ne Mu'tasha day marloo shakaw fii ha baax na ba ñoom sax daal nañ ci ñëw jàmbat al-atasha di jàmbat mar gi ila rasulillahi ci yonent ci mi alayhi salaam waaw wa qatan mu ne leer na lii moom si sûr quoi kaanu nekkoon nañ ateyam ma lii leer moom ñoom dañ doon tiim bil ard ci suuf si allati hum fiha nazilun te ñu wàcc mooy fu ñu wàcc rek julli fekk leen fa ci loolu lañ doon loolu lañ doon tiime amul naan bon nañu biir foo xam ne amul xeer déedéet defuñu woon lool fu ñu wàcc rek loolu moom c'est sûr que kaanu yatayammamuuna bil ard ca suuf sa nga xam ne allati hum ñoom fiha foofu le naziluna lañu wàcc lañu escale hada kulluhu mu ne lii lépp moom mimma la shakka fiihi fi lii moom mooy li nga xam ne si ci amu fi mooy jarul ñu naan la ñu ñu la koy rapporter parce que c'est une évidence ñoo xam ne dañoo manqué ndox daanaka même bu ñu amee ndox sax ba mu ñaan ñi dañuy doxaat feneen lañu amoon épuisé wu ñu manqué waan ndox kooku mënuñoo nekk naan dañu ngi doon jàpp tout le temps c'est sûr que dañ doon tiim doon na doon na leen tiim luy moom amul kenn ku taxaw sax nday maa qawlihi boo ko boolee boo xam jëm wax sallallahu alayhi wa sallam moom yonente mi alayhi salaam ne fa haythu ma adrakat rajulan min ummati salaatu fa indahu masjiduhu wa tahuuru waaw mu ne moom alayhi salaam fa haythu ma mooy hadiis sayna Abu Umaama radiyallahu anhu mu ne fa haythu ma adrakat rajulan saa soo xamante ne adrakat daj na rajulan dab na rajulan ab góor min ummat yi ci sama xeet loolu nag amul mafhum tamit amul ñu naan kon bu dee jigéen moom bokk ci dañ naan la ñoom ñépp ci yam kon fu fu fu fu fu julli dabe kenn ci sama xeet ku julli dabe fu mu la dabe fu fa xaytuma fu mu la mën a dabe waaw fa indahu xamal ne waa ji foofu fële masjiduhu mooy jàkkaam wa tahuuruhu te mooy falay laabe waxul tuhuuruhu de tahuur tahuur mooy li ñuy li ñuy laabloo comme wa du mooy ndox mi ñuy jàppe wudu nag mooy jëf ji tuhuur mooy laab gi may def mooy action bi waaw mu ne fa indahu fu sama kenn daal ci sama ta mooy ci sama xeet fu ko julli dabe foofu la jàkkaam ne foofaay jàkkaam mooy mën na fa sujoote fu ñuy sujoote la mën na faa jullee wa tahuuru te tamit fa muy jullee man na faa tiime bu dee dafa soxla ah, bu dee tiim la moo fa sës man na faa tiime ngir mën a taxawal julli joo jële xadis boobu imaamu ahmad moo ko solo sanadam bu xasan la waaw